وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم متفق عليه المزعة بدم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة kon الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى muy ñëwaat ci chapitre bi ñu nekk wala bunt bi ñu nekk ak euh, wala garab gi nga xam ne moom la ñu nekk ci tool bi mu ne muy cinquante six di wax baabul qanaati buntub doylu walcafaafi waliqtisaadi fi lmacichati walinfaaqi wa dammi suaali min gayri darura bunt bi wax ci doylu téye sa bopp ci lépp loo xam ne lu xaraam la ak di jublu loo xamante ne ni ci wàllu dund lu la doy tey dépenser ak ŋàññ gu ñu ŋàññ ak laaj min gayri darura loo xamante ne nii nag du loru moo ko waral ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna gisoon nañ xadiis deux cent non cinq cent vingt-neuf juróomi téeméer ak fanweer bu manqué benn mu doon lim ne waan abi Abdurrahman Awf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu annahu qaala kunna juluusan 'inda rasulillahi sallallahu alayhi aw thamaniyatan aw sab'a kon gisoon nañu xadis boobu walillahi alhamdu wal minna eh, tey ñu war a gis xadis bi ci Euh, juróomi téeméer ak fanweer ah, fay euh, euh, jataay bii ñu génn bi ko jiitu mooy bu Seydina Muawiya bi ah, yaa ngi koy fàttale ko muy cinq cent vingt-huit hadith nga Amr ibn Dinar dane woon <coughs> Wahb ibn Munabbih moo ma nettali wa daxaltu alayhi fi daarihi bi Sanaa fa at'amani min jawzatin fi daarihi mu ne Wahb ibn Munabbih de moo ma nettali man Amr ibn Dinar ca këram ca Sanaa ca Yaman mu jox ma leel ma jox ma ma lekk min jawzatin fii daari dama ne woon lan banaana non mawz mawz mooy banaana jawza jawza kii la mooy noix voilà noix la <laughs> fii daari yi bu newoon ca këram an axiihi euh, euh, mu jële ci mbokkam voilà loolu benn affaire beneen affaire boo xam ne boobu nag yàgg na <laughs> bi ñuy wax euh, kii euh, mooy hadith cinq cent dix-huit hein yaa ngi koy fàttaliku fay la doon hadith cinq cent dix mooy kasaaloo gi an bar gi <laughs> hadith Seydina Jaabir bu gudd boobu radiyallahu anhu voilà sama xel da cee dem <laughs> mooy ñu ngi doon wax ne euh, bi nga xam ne ci la ñuy wax ki doon leeral ci affaire li nga xam ne animal bi nga xam ne moom la français xam ci amphibien nga xam ne day dund ci ndox mais di dund ci géej day di di di ci ci jéeri ji day dund ci terre ferme day dund ci ndox bañ naan loolu al imaam euh, al Maqdisi ñu naan borom Umdatul Ahkam mais du borom Umdatul Ahkam borom Umdatul Ahkam du moom fay fay yow waroon nga ma woon xel <laughs> ah da ngay wax rek may déglu man ah <laughs> non borom Umdatul Ahkam du kooku ah non du bokkul ak boroom euh, ki ma doon bi nga bëggoon a tudd waaw muy Muwaffaquddin ibnu Qudaama al kooku laa bëggoon waaw mooy boroom al-Mughni Hanbali boobu dëgg la boroom euh, kii euh, Umdatul Ahkam mbokkam la doomu tàntaam la ay ay ay mbokk lañu woon ñoom ñaar Cheikh Abdul Qadir al-Jilani moo leen moo bokk na bokk na ci seen yi voilà muy sëriñu xaadir yi bokk na ci seen sëriñ yi ñoom ñaar mais ke borom Umdatul Ahkam mooy euh, kii Abdul Ghani al-Cheikh Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi bokk ak ki nga xam ne mooy borom al-Mughni di Muwaffaquddin ibn Qudama waaw al-Maqdisi ñoom tamit ndax ñoom ñaar ku nekk doomu tàntaay kii la quoi ay <laughs> te ñoo ñoo voilà <laughs> ay mbokk lañu woon waaw ay xarit lañ woon mais bokkuñu ah mi ma naan moom moo leeral loolu non naan borom Umdatul Ahkam bon après non du borom Umdatul voilà kooku euh, muy al al al imaam Muwaffaquddin Ibn Qudama al-Hanbali rahimahullahu taala waaw léegi nag foog naa. <laughs> correction yi jeex na voilà mu ngi noonu wa hmm. léegi nag ñu ñëw kon hadis bi hadis numéro cinq cent trente wa an ibni umara mu ne wa an umara mu ngi jële ci ibnu umar waxoon nañ la fu ñu wax ibnu umar rek eh, abdallah liñ ci jublu même bu deen saydna umar nekkul woon radiyallahu anhu ku moom kese moo doon doomam di góor non non non ñoom Aasim <laughs> eh, ñoo ñëpp ay moom doomam la woon mais am na yeneen doom mais moom mii moo ci gën a siiw waaw moom moo ci gën a siiw moo tax buñ ne Abdallah buñ ne Ibnu Umar comme buñ ne Ibnu Abbas voilà doomu al Abbas yi bari nañ mais buñ ko jooyalee ne Ibnu Abbas comme yàgg nañ ko fi wax eh, Abdallah lañ ci jublu Ibnu Abbas kii itam Abdallah Ibnu Umar kon mu ne wa an Ibnu Umar mu ngi jële kon ci doomi Umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala <coughs> mu ne no anna nabiyya kene yonent bi alayhi salaatu wassalaam de qaala nee na laa tazaalu du deñ almasalatu ak laaj mooy di ñaan di kemande di ñaan du deñ bi ahadikum ci kenn ci yéen xatta ba ni nga xam ne mooy nit ki du deñ nekk ci di laaj di laaj xatta ba ni nga xam ne yalqallaaha lay dajeeg borom bi taalaa mi kawite yéegut walaysa te du fekk du nekk fii wajji ci xar kanamam gi muz'atu muz'atu la lan mooy muz'a al imam an-Nawawi mu ne al muz'a bi dammil miim nii lañ koy takkee voilà mu mooy damma mu bul wax mi bul wax ma wa iskaani zaayi zaay bi nga def ko euh, mooy raa bi am tomb nga euh, nga def ko to nga def ci tomb ah, nga def ko sukun bi muz wa bil ayn al muhmala ayn bi nga xam ne amul tomb voilà muz'a mu ne al qit'a mooy dog mooy laaj laa yazaalu ñu jëlaat laa tazaalul mas'alatu kon nekk di laaj du deñ moom mas'ala di di laaj bi ahadikum ci kenn takkook laaj foo ko fekk mu ngi ñaan di laaj xatta ba ni nga xam ne yalqa allah taala lay dajeeg yàlla mi kawe te yéegut sa sata du nekk fii wajhi yi ci xar kanam musgatu lah la lahmin dogu dogu suux benn suux du ko am waaw mooy wax naa la bu dee nit kenn du wax <laughs> wax yàpp suux lay wax waaw dara du ko defe mooy squelette kese lay doon ndeysaan mu ne muttafaqun alayhi hadis bi daal imaamul Buxaari rahimahullah al imam muslim bokk nañ ko solo mu ne al euh, loolu ji ci suuf gisoon nañ ko kon hadis bi mu ngi noonu kon nag ñu ne la ñu laaj bu njëkk mooy est kan moo ko solo ginnaaw ñoom ñaar est ce que ñoom kese ci wéetu ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad solo na ko ak beneen ahmad bi di ci waa kutubu sitta ahmad ibn shu'ayb ah, an-nasa'i abu abdirrahman an-nasa'i muy moom itam solo na ko al imaam al Buxaari rahimahullah mu ngi ko indi xadis quatorze soixante-quatorze soixante-quatorze mille quatre cent soixante-quatorze ki kitaabu zakaat baabu man sa'ala an-naasa takaththura mu ne haddathanaa Yahyaa ibn Bukayr mu ne nettali nañu al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala Yahya ibn Bukayr di Yahya ibn Abdillah ibn Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi mawlaahum ash-Shaami rahimahullahu ta'ala al-Misri qaala mu ne haddathanaa al-Layth mu ne ki ñu nettali moo al-Layth di al-Layth ibn Sa'd wala dañu naan Layth di wax al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahmaan al-Fahmi Abul Haarith al-Misri mooy waroom xam-xam waa Misr rahimahullahu ta'ala an Ubaydillah ibn Abi Ja'far moo ko jëlee ci Ubaydillah ibn abi ja'far yasar al-qurashi al-misri rahimahullahu ta'ala qala mu ne sami'tu hamzata ibn abdillah ibn umara ah da ngay gis ci kaw ñoom ñëpp waa misra yahya ibn bukayr al-layth ubaydillah ñoom ñëpp càllal waa misrango mu ne sami'tu hamzata ibn abdillah ibn umara mu ne dégg naa hamza di doomi abdallah ibn umara voilà muy Abu Umaara al-Qurashi al moom mii nag Médinois la woon waaw moom Médina la dëkkoon euh, moom ki nga xam ne mooy Hamza mi di doomu Abdallah ibn Umar gisoon nañ ci doomam yi ki ci gën a mooy Salim voilà moo gën a siiw ci doomu ibn Umar yi euh, sinon amoon na Bilal ñoom Bilal <laughs> Hamza <laughs> radiyallahu ta'ala anil jami kon Hamza ibn Abdillah ibn Umar euh, mu ne qaala moom mu ne sami'tu dégg naa Abdallah ibn Umar mu ne dégg na Abdallah ibn Umar hmm? mu ne dégg na Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam maa yazaalu ar-rajulu yas'alu an-naasa hattaa ya'tiya yawma al-qiyaamati laysa fii wajhihi muz'atu lahm nii la ko imaamul Buxaari indi xam nga riwaay bi ñu yor mooy bu imaam Muslim bi ah moom la al imaam daal di indi li nga xam ne mooy ci Riyaad bi fii Riyaad bi na ne laa tazaalul mas'alatu fii mu ne ma yazaalu du deñ ar-rajulu nit ki yasalu di na di yasalu di kemande di saa mbay mbayaan nit ñi di leen ñaan hatta ba ni nga xam ne yatiya lay dikke yawmal qiyaama déeda ne hatta yalqa Allah lay dikke yawmal qiyaama laysa fi wajhi muz'atu lahm xar kanamam bi benn suux du ci nekk waaw benn suux waaw mooy lépp ay yax yi neen lay doon day sant allahu akbar kaanta al imaamu muslim rahimahullahu taala moom mu ngi ko di tamit ci kitaabu zaka baabu buntu bi surah yi def karahatul masalati li ah sibu bañuk bañ yamul ci sib kese ah, al masala gisoon nañu loolu ah, <clears throat> li nga xam ne mooy laaj liñ naa si nit ñi lu dul ci darura mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne ta nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn rahimahullahu ta'ala al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Abdul A'la ibn Abdil A'la mu ne ki ñu nettali ma Abdul A'la ibn Abdil A'la ibn Muhammad ñii ne ibn Sharahil al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Qurashi rahimahullahu ta'ala an Ma'mar moo ko jëlee ci Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid wa Ma'marun wa waladul Mubarak wa Ma'marun wa waladul Mubarak muy Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani al-Basri as-San'ani rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Muslim <coughs> mu jël ko ci Abdallah ibn Muslim di Abdallah ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn al-Harith ibn Zuhra al-Qurashi ah kii mooy kan kii mbokku imaam az-Zuhri la ah Abdallah ibn Muslim Abdallah ibn Muslim ibn Ubaydillah ah Ah, ah, mooy axi Zuhri gis nga voilà <laughs> an Abdullah ibn Muslim axi Zuhri mooy frère al ah, imam az-Zuhri la <laughs> voilà mooy frère am la voilà fami xam-xam borom xam-xam lañu woon voilà imam az-Zuhri moo gën a siiw xam nga kii kii Abdallah ibn Muslim mooy frère wa Zuhri la moo tax imaam Muslim ne axi Zuhri kii mooy frère wa imaam az-Zuhri bu siiw bi ah, Abu Bakr an Hamza ibn Abdillah radiyallahu mooy Hamza min gisaan an abiihi mu jële ko ci baayam Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumaa anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tazaalu al-mas'alatu bi ahadikum hattaa yalqaa Allaha wa laysa fii wajhihi muz'atu lahm hmm? léegi nii la ko al imaamu Muslim Abul Husayn daal di indi eh, eh, ne loolu la léegi lii moom la hadis eh, bi kon di wax ci gàttal nii la ko al imaam yi solo wax nañ la ñeneen ñi nga xamante ne ñoo ko solo al imaamu al al kii liñ wax sànq la tazaalul mas'alatu mooy bii im hmm? gis nga imaam muslim moo ko indi la tazaalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa allaha taala wa laysa fi wajhi muz'atu la léegi nag ginnaaw kon biñ gisee ni ko euh, ash-shaykhani al imamaani daal di solo lii ah, mbir mi day wane quand ni mu tuddee bunt bi beneen côté wa zann su'al min ghayri darura alhamdulillah mooy ŋàññ gi nga xam ne lëkkaale gi gi mu am d'abord mooy ak buntu bi mooy dafa nekk laaj loo xam ne lu ñu ŋañña la bu dee ne du aajo du dee lor moo ko waral waaw loo xamante ne nii yonent bi saa saam dane waa ji day ñëw yowmal qiyaam laajkat bi moo al imaam al qaadi al imaam mu wax ci al minhaj mu ne imaam al qaadi Iyaad nee na maanaawu xadiis bi mooy nit ki ya'ti yowmal qiyaamati dhalilan saaqitan laa waaw mooy imaamul qaadi te loolu euh, imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ngi tudd loolu dina ñëw ci li wax léegi après rahimahullah al imaam al qaadi Iyaad al Maliki mu ne maanaawam de mooy waa ji day ñëw yawmal qiyaam nekk ku torox ku rot amul benn jëmu benn xar kanam du ko am ca borom ba mooy benn taxawaay benn jubluwaay bu baax du ko fa am. mu ne wa qiila imaam an-Nawawi ne am na nag ñu ne loolu euh, huwa ala zaahirihi fa yuhsharu wa wajhuhu azmun la lahma alayhi uqubatan lahu wa alaamatun lahu eh, bi dambihi hiina talaba wa sa'ala bi wajhihi kamaa jaa'at al ahaadiith al uxar bil uquubaat fi al a'daa' allatii kaanat bihaa al ma'aasi waaw wa haadaa fii man sa'ala li ghayri daruura su'aalan manhiyan anhu wa akthara minhu waaw kon wa akthara minhu kon mu ne Imaam an-Nawawi ne am na nag ñu ne euh, non ne ne affaire bi ni ko nii nii zaahiru hadiis bi ne waa ji bu ñëwee nekkul ne day ñëw. yor forme nitam ak lépp correctement mais day torox xam nga doon la imaamul qaadi mooy côté moom majaas bi la jël kene bu nee waa ji day ñëw la tazaalu almasalatu bi ahadikum hatta yalqa allaha taala wa laysa fi wajhi muz'atu lahm mooy du am ndax comme que xar kanam ngay jàkkaarloog nit ak ngay jàkkaarloog moom lañ lay moom ngay jàmmaarloog nit ñi moom bu ñëwee yawmal qiyaam war a taxaw ca kanamu borom waaw fa amma man xaafa maqaama rabbihi jannataan mooy taxawaayu boromam boobu bee moom day ñëw nekk ku torox moom noonu la ko tekkee looloo am nañu ko mais am ñu ne de mbir mi daal li mu gën a loolu lii mooy ne lii yonent bay saa saa wax ci zahir bi la nii mu ko waxee noonu la mooy day ñëw xar kanam gi yow ñuy gis benn nit imagine benn nit boo xam da nga taxaw di ko xool xar kanam gi dara newu ci mooy lex yi lépp a deñ jëbi dañ ah bët yi bët yi ne ñu ngi fi waaye lex yi amul dara mooy der bi lépp a teggee ko suux wi mooy liñ naan yàpp ci leneen bu dee am xarak lool lépp ay deñ mu defee ay yaxi neen ngay xool nii gis ko mu jàkkaarloog yow noonu lay mel waaw noonu lay mel mu ne te lii mandargaam lii borom bi da ko noonu la koy dekkile waaw laa laxma ali azmun ay yax lay doon loo xamante ne suux du ci am uqubatan la boroom bi daa def lii ngir mbugal ko waaw wa alaamatun lahu bi zambi mu nekk mandarga buy wane bakkaaram bi mu des xii nag bi nga xam ne talaba ci lay sàkk wa sa'ala bi wajhihi waaw ndax buy ñaan xarkan moom lay dikke waaw di kii di di di lewet lewet lu di wan ne daa daa daa ñàkk wala daa nekk ci problème nit ñi di ko jox ku ko xool xaw koo yërëm jox ko comme que loolu la léegi nag yonent suñu boroom nag def nag comme que loolu la doon defee lu ñu aaye mooy di laaj takasuran waaw ngir baril ak loo xamante ne loru waralu ko léegi nag borom bi mbugale ko ah, comme que euh, cëram boobu muy xar kanam la doon jubloo nit ñi doon dikkal nit ñi comme ni nga xamante ne nii loolu la hadith yi ñëw que ne eh, eh, ñi nga xam ne dañoo def ay bàkkaar ci yenn cër yi cër ya ñu ko defee dañ koy mbugal waaw comme loolu la ci yeneen mu ne comme loolu la voilà kon nag mu ngi noonu kon lii te lii nii lii day wane ne mooy mooy li ñu waxoon ne li imaamu Nawawi doon wax naan euh, euh, laaj moom boroom xam-xam yi dañoo dëppoo ne moom dafa xaram waaw bu dee ne darura waralu ko parce que yu mel nii moo tax yu mel nii moo tax ñu ne lii lii lii dafa xaram parce que comme l'imaamu euh, al al fan lañ koy jële l'imam Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma ne en fait bokk na ni ñuy xamee bàkkaar bu rëy mooy lii non seulement dafa rëy mais bàkkaar bu rëy la ah. ndax bàkkaar bu rëy mu ne bokk na ni ñu koy xamee mooy bëpp bàkkaar boo xam ne dafa am pen dafa am daan bu ci yàlla teg comme sàcc ku sàcc ba am nisaab daggaleen loxo lu lu no lu lu ñuy euh, sëy boo xam ne ku ko sàcc euh, lu toll noonu nañu dagg loxoom kooku dañuy xam ne kon sàcc bàkkaar bu mag la ku njaaloo na ngeen ko dóor loolu day wax wane bàkkaar bu mag la bu dee sangewul kon loolu benn affaire la benn la waaye boo xamante ne daa am laana mooy boroom bi ne laana borom bi rëbb na ki ki ki ki yokk ak ki koy yokk loolu dañuy xam ne kon mèche ak li yokk sa karaw ci leneen loolu daa bokk ci nga xam ne bàkkaanu mag la waaye lépp loo xam ne daa am tëkk waid moo xam fii ci àddina wala alaaxira loolu tamit te bii ci la yow alaaxira lan ngay xalaat nit koo xam dañ naan la yawmal qiyaam da ngay jekki sa xar da dekki sa xar kanam gi suux du ci am nga nekk sa xar kanam gi sa yaram yëpp mën naa am suuxa ndax xar kanam gi nga doon jàmmarloo nit ñi moom mooy ci yaa ngi imaginer nit ku mel noonu kii dañ naan ci fantôme la waaw xoolal loolu ban toroxtaange moo ko gën ñaaw ak benn ban gàcceel kon loolu mooy loo xamante ne nii man da nekk lu dul loo xam ne non seulement dafa xaraam ne kabira la waaw allahu akbar waaw kon nag le mbay mayanisme loolu nooru te fekk yow loru waralu ko amul loo xamante ne comme niñ lay waxe ci xadiisu xabisa bi bu boobaa insha allah dinañ leeral à vrai dire ñi ñu naan loru loru loru loru mais ñoon ñooy parce que affaire boobu foog mu leeral yow yaa ngi naan loru loru mais ku nekk mën naa tëb ne bon man mën naa laaj parce que ça est ce que loolu est ce du ko définir quand même est ce que lay bàyyi rek ku nekk à la portée de chacun ku nekk di xalaatal boppam ne man lii mooy dama loru kii déedéet déedéet dañ naan la non <laughs> dinañ ñëw en fait dañuy bañ a wax léegi fekk xadis boobu ak see buñu ci mais xadis Seydina Qabisa radiyallahu anhu bu ñëwee foofu dina leer voilà que ana affaire bi nag ñu mettre les points sur les sur les i ba ñu xam ne bu ñu nee loru ñu xam ne lii mooy loru lii mooy aajo voilà lii mooy loru gu tax ñu nekk bu boobaa nit ki mën naa laaj lu loolu bu nekk c'est exclu <laughs> bu boobaa day leer waaw léegi nag ku nekk mënoo nax sa boo naxee. Eh, eh, boo boo jéem a nax nit ñi ah xamal ne manoo nax sa bopp te manoo nax sa borom tabaaraka wa kon nag mu ngi noonu quoi hein lii moo tax al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne lii mooy ki nga xam ne day laaj fekk takassuran waaw day bari le bëgg bari le te ab taw loru waral ko kooku mooy ci waaw kon lii lu ama am solo la al imaamul xaafis Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala waaw mu ne qaala al-Khattabi al-Khattabi rahimahullah borom Ma'aalimu Sunan rahimahullah mu ne yahtamilu an yakuna al-muraadu annahu ya'ti saaqitan laa qadra lahu wa laa jaaha aw yu'adhabu fi wajhihi hattaa yasqutu lahmuhu li mushaakalati al-'uquubati fi mawaadi'i al-jinaayati min al-a'dhaa' li kawnihi adhalla wajhahu bis-suwaal aw annahu yub'athu wajhuhu 'adhmun kulluhu ah, wajhuhu azmun kulluhu fa yakunu dhalika shi'aaru shi'aaruhu alladhi yu'rafu bihi mu ne imaamul Xattaabi comme li imaam al-Qaadi Iyaad rahimahullah wax que ne mbir mi mooy mën naa yenu que ne hadis bi que ne waa ji day ñëw rot du am benn dayo fa borom bi benn dayo du ko am wala boog mu nekk dañ koy mbugal ci xar kanam mam ba li nga xam ne suuxu xar kanam yépp mooy deñ waaw ndax li nga xam ne moom lëkkaloo bi am ak bërëbu euh, bërëb mooy fañ lay mbugal ma fañ koy teg ak la waral bàkkaar ba waral ñuy mbugal cër boobee comme niñ ko gisee sànq limaamul Qaadi Iyaad doon wax wala rek dañ koy dekkil euh, euh, xar kanam goo xam ne lépp yax ki sa lay doon mu nekk loo xam ne moom lañ koy xàmmeewe yow qiyaam ku ko gis xam ne kii mooy koo xamante ne da doon nekk di saa mbay mayaan waaw di laaj te amu ci benn amul lor waralu ko voilà ñépp a koy xame lool waaw <laughs> al imam an-Nawawi al hafiz ibn Hajar mu ne wal aw wal awwalu sarfun lil hadith an waaw mu ne wax ju njëkk ji nag que ne day rot du am benn daye loolu day dindi hadith bi ci li mu ci zahiram waaw <laughs> même bu dee am na lu koy dëgëral mais li nga xamante ne nii eh, eh, mbir mi lenn la mooy lii ko yonent bi sallallahu alayhi waxe lii zahiru hadith bi wax noonu la Allahu akbar kon te loolu mooy ki nga xamante ne nii mooy day laaj comme niñ la ko waxe léegi koo xamante ne nii mooy di bari le te ah loru waralu ko kooku moom wax dëgg yàlla nekk na koo xamante ne nii lu tal nii moo ko moo koy xaar ci ay tëkku kon lii lu da garaaw la waaw loolu garaaw a garaaw la lu jara bàyyi la xel la nit nekkul ne walaa man daal am alal am ba lu mel nii toroxtaange ji yonente bi alai saat salaam waxtaru mooy as-sadiqul waaw mooy almasduq ki dëggu te li mu wax noonu lay deme ku jàpp ne léegi man naa continuer def lu ma neex garaawul déedéet waaw ak ñaan ak saa may mayaan nit manu la nekk mécc comme ni ñu ko waxe woon kon nag mu ngi noonu wallahu taala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi